A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati al-israa di suuratu banu israa'iil calayhi salaatu wassalaam wama manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum alhudaa illaa an qaaluu abcasa allahu basharan rasuula kon suñu boroom azza wa di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom-ñeent fukk bi ak ñeent mu ne wamaa mana annaas tanak terewul gis nga yéeféru qurayshi yi waaye nit ñi rek d'une façon générale ci lu ñu joyal ay yuminu di gëm mooy daal li leen tere daal nit ñi di gëm boroom bi daal li mu def mooy ja nga xam ne mooy nit ñi yonent yëm leen yónni yépp dépp imaam aadam alayhi salaatu wassalaam ba ci yonent bii waaye ba ci ñun ñii di wax jamono jii ñu ne xam nga lan moo tere daal ñu bari daal di gëm ci ñoom mooy id jaahumul huda ñu daal di gëm keroog bi nga xamante ne nii leneen njubul lislaam daal di dikkale lan moo tax ñu bañ a gëm illaa lu dul an qaalu mooy daal ñoom dañuy wax naan abaata allahu basharan rasula ñu naan mu abaata ndax boroom bi tabaaraka wa taala moom dina yebal basharan koo xam ne mbindeef la rasulan koo xam ne mbindeef la ni ñun di ko yónni daal moom tànn ko ci suñ biir xam ngeen ne loolu mënu la ne loolu moo tax ñu bari ci xeet yi fi masa romb moo tax loolu lu ñu gis la lu bari ak yoo bari ñu ñu ko gis ndax lii nii suñu borom di wax fii dafa bokk ci li nga xamante ne nii comme li nga xamante ne noonu la ko al imaam Cheikh al Haaji Omar alayhi ridwaanullah alayhi ridwaanullah daal di leerale ci li nga xamante ne ni mooy rimaax fi nga xamante ne mooy ci lay indi li nga xam ne mooy barrière yi nga xam ne xujub yi nga xam ne ñooy tax nit ki nit ñi ñoom du ñu reconnaître nitu yàlla ak nit ku baax ak koo xam ne boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam te yàlla tax nit ñi dafa am ay barrière yu bari ay blocage yoo xamante ne nii ay ay ay ay ay ay ay ay barrières yu bari yu tax ñoom mënuñu koo ràññee te bokk na ji ci de bi ci gën a rëy mooy bii mooy bii suñu boroom tudd nii te loolu moom cheikh ar cheikh omar radiyallahu anhu ci rimah mu ngi koy moom la moom la tuddee naan shuhudul mumathala mooy li nga xamante ne nii mooy gaa yi dañuy seede jàpp ne wayow wayow kii wayow kii nan lañu gën a ñun ñoo niroo quoi ah yonent bii nekk nit comme ñun voilà gis nga lan lañ wax gaa yi aayum ah, ñoom li leen tere suñu borom ne li tere ñoom daal ñu daal di gëm daal bu leen jub dikkalee mooy lan illa an qaalu aba'atha allahu basharan rasula mooy borom bi nan lay yónnee mbindeef comme ñun ñoom lan lañ bëggoon ay malaaka lañ bëggoon suñu boroom daal di leen yónnee ci nit ñi loolu lañ bëggoon moo tax suñu borom ne leen xul ne yonent mi alayhi salaatu salaam wax leen tontu leen ñoom yéeféru Quraysh yi ak ñi mel ni ñoom nga xamante ne nii du ñu nangul nit ku baax ak mbaaxam ndax dañ naan boo nit moom nit la comme ñu naa ah, gënuñu a ah, lan la ñu fi ëppalee mu ne xul waxal wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law kaana fil ardi malaayika bu doon ne ci kaw suuf si mooy suuf si Makka waaye suuf si yépp bu doon ne ay malaaka de ñoom ñoo fi ne woon dëkk ko yam yamshuuna di fi dox ma mutuma inniina daal di dal mooy dëkk fi nekk suuf si et peuple ñi ko dëkke mooy ay malaaka kon bu boobaa ma togg leen ay jëf la nazzalna alayhim wat naa ne kon dinañu wàcce ci seen kaw mooy dinaa leen yónnee wàcce leen minas samaa'i bàyyeekoo ci asamaan malakan ab malaaka boo xam ne rasuulaa moom laay def ndaw mooy comme que yéen ay nit ngeen yéen nit ñi duma jël ab malaaka di leen ko yónnee walla jinne parce que ñooñu ñun amuñu accès ci ñoom moo taxoon mu wax ci suuratul aaraaf moom borom bi tabaaraka wa ta'aala ne gis nga iblis huwa moom da leen di gis wa qabiluhu min haythu la tarawnahum moom iblis ak ñi mel ak ak ñi mu bokkal moo jinne yi ñoom dañ leen di gis foo xam ne yéen nit ñi du ngeen leen gis mooy du nit ku nekk ngay dajeel mu ne man damay gis jinne déedéet loolu c'est rare ñi gis jinne loolu c'est loolu nag te ñoom yi dañuy gis nii kon ñooñu nga xam ne ñoom dañ ñun duñ leen gis amuñu accès ci ñoom ñooñu bu doon ñoom ñooy ay yonent ci ñun day am problème day na léegi nag suñu boroom def comme que nit ñi ñoom jinne yi dañ leen di mën a gis fu ne suñu boroom tànn ci ñooñu ba pare def na ñoom ñooy sang sax mbindeef yi waaye bu ko defee jinne yi ñi suñu boroom di yónni ci jinne yi ay nit la ñuy doon yoo xam ne ñoom dinañu mën a ñëw roy ci ñoom loolu moo tax jinne yi ñëwoon te qul ñu gisoon nga ko te qul uhiya annahu istama'a nafarun minal jinni ne waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déy na ñu ma wax yu nañ ma kene am na benn mbooloo ci jinne yi yoo xam ne déglu nañ sama alquran ji ak lam waxoon te suuratul ahqaaf comme nañu ko gisa woon walillahi alhamdu wal minna kon suñu boroom li mu bëgg a wax fii daal mooy bu doon ay malaakaa nekk ci kaw suuf dëkk fi ma togg leen jëf konoon te kon malaaka laa leen di yónni yéen nag comme que ay nit bu leen xaar ma leen di yónni malaaka te ñoom dañuy wax lu leen neex ku leen yónni woon malaaka bu ñoom bu ñu gisoon malaaka sax est du ñu jommi mooy bu ñu ko gisoon ci boppam malaaka ni mu mel lépp mooy saa noonu rek mel ni ko baroom bi bindee mooy ñoom kenn du ko mën a àttan ci ñoom kon nag loolu ay waxi caaxaan la yoo xamante ne nii ñoo ko tey parce que ñoom d'accord nañ ne Seyna Isa si la woon mooy naa Muusa jàpp nañ ne yonent la woon même bu dee gëmuñu yooyu waaye jàpp nañ ne ñooñ moom ay yonent yi la ñu woon kon nag lan moo tax ñu bëgg ko bañal ki muy alayhi salaatu wassalaam ndax lan li tax mooy barrière boo bële muy almumaasala mooy niroo gi ñu bokk lool moo tax bokk moom nag biis nga bii nii mooy bi gën a rëy a rëy a rëy a rëy ci mbir yi mooy bi ci gën a màgg ci barrières yi ci xujub yi nga xamante ne nii ñoom ñooy tax nit ki du reconnaître nitu yàlla du reconnaître euh, jaabub yàlla boo xamante ne yàllaay kese la comme ab yonent nga xam ne ñoom ñooy sangu nit ñi loolu yii mooy bi ci gën a màgg loolu rek moo tax suñu boroom wax lii ci suuratul Isra te yàgg nañ koo gis ah gisoon nañ ko ci tamit ci yeneeni saar yoo xamante ni comme suuratul mu'minuun maa haadaa illaa basharun mithlukum yuriidu an yatafaddala alaykum loolu lañ doon wax ñoom kuffaaru Quraysh ne man maa haadaa moo way kii nii nekkul lu dul illaa ndere du dara lu dul basharun mindeef la mislukum ku mel ni yéen yuridu an yatafaddala aleykum daa bëgg rek waaye daay leen fi am lu mu leen gëne quoi nekk fi naan yàllaa ko yónni dara la ko yàlla yónniwul kon nag affaire bi loolu la ñu tegoon ca lu gënoon a ñàng naan maa haadaa illaa basharun mislukum ya'kulu mimmaa ta'kuluuna maa wa yashrabu wa yashrabu mimmaa tashrabuun wala in ata'tum basharan mislakum innakum idan la mu'minuun lii lépp ci suuratul mu'minuun gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna biñ naan ma moo waaye kii daal nekkul illaa lu dul seydinaa muhammad mii di yàlla di bañ a jaar ci tur bi comme nañ waxoon ci jataa yële weesu alayhi salaatu wassalaam nekkul illaa lu dul basharum mbindeef mislukum bu mel ni yéen yàqulu day lekk mimmaa taakuluuna minhu waaye li ngeen di lekk rek lay lekk laa wax fii lan leen gënee wa yashrabu te day naan mimmaa na ci li ngeen di naan naanu fi lu extraordinaire de amaana sax ñu bari ci ñun ñoo ko gën a ñoo ko gën a tedd ay naan ndax yenn xeetu boisson yi ñuy naan moom amu ci sax accès waaye daal mooy ci en général daal li ñuy naan teen bu dee la ñuy naan ñun bokk di ci naan laa kon nag waaw waaw loolu la ka ñu ngi leen di wax ñun yéen ñun ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñun ñu ngi leen di wax yéen peuple bi ak yéen baa bi ak di ko waxande seen biir wala in naa ne bés bu ngeen fi atantum bu ngeen fi toppee basharam bindéef mislakum bu mel ni yéen innakum dëgg-dëgg bu keroogee yéen ne idan bu keroogee innakum dëgg-dëgg yéen idan bu keroogee la xaasiruuna ay way ngeen lii mooy barrière bi gën ngand mooy bi nga xam ne mooy lii moom daanaka moo tax nit da gis waa booy gi kañ la fi xam dara loolu ñaata ñu koy dégg waaye kii judd suñu kanam nan la fi xame lu ñu xamul waaye booy bi moo féministe quoi waa daa bëgg wax ne fii mu ne moo gën a xam baayam quoi ak yooyu moo ñu gën a xam ñun ñii alors que ñoo ko jiitoon ci daara ji moom kañ la bokk ci daayira bi sax kañ la ñëw bokk ci jamaa bi bëgg fee nekk di jaay ne moom moo ñu ëpp xam-xam quoi te jaayu leen ko kat mooy mbir dafa taxaw ñu war a leeral am masala kenn xamu ko fi mu leeral ko nga gis gaayu mer yi gaa yi nga xam ne seen xol yi ak añaañati nekk mer mer naan lu tax lii lépp da koo def rek ngir wan ne moo ñu gën xam ko quoi ñuy wax muy citer ay référence voilà ngir xam ne ñun bëgg ñoo wax ne ñoom xamuñu ko quoi alors que loolu lépp ñoom seen xol yu taq yi te tiim te te ñuul loolu ñoom ñoo ko gis waaye moom loolu taxu koo jóg waaye nitu yàlla bu ñu wax di wali yu la ñu naan moo waaye wali yu fan moo yéen yéen yéen de damaa foog ne da a feebar laa wax diw diw mi nga xamante ne moo dàqoon a sàcc ñëpp wala moo dàqoon a baal waa léegi mu tuubee ci yooyu ba génn ci yooyu nekk nitu yàlla nag di jaamu borom di tabaaraka wa taala tënku ci tunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax dañuy nekk tout le temps rek di ko delloo naan démbam démbam démbam déedéet loolu jikko ñu ñaaw la Seydina Omar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu ba mu tuubee kenn doonul woon ñëw doonul woon ñëw tout le temps Seydina Ali naan ko noo yow Omar yow keroog yow bi ñu fi nee kii yàggu la yow yow yaa fi def lii ñoom ñoom ñoom ummu ummu Abdillah <laughs> waxuñu ko bon loolu ko xam histoire boobu bi nga tax lu tax bi nga xam lu tax may ree keroog bi ñuy dem Éthiopie <laughs> nga xam ne Seydina Omar ñëw taxaw naan ummu Abdillah naan ko waaye yéen da ngeen di dem fekk boobu yéeféer la da ngeen di génn dëkk bi mu ne ko dinañu génn kay yéen ñu xatal fii ci dëkk bi laa wax waaye yow xatal ñu fi ba lool ba mënuñ fee jaamu borom bi léegi dañuy dem foo xam ne mën nañ fa jaamu suñu borom ci jàmm léegi nag bu ñuy dem mu ne leen sahibakumullah affaire bi triste ko attriste ah, ko quoi mu mu triste lool moom Seydina Omar te yéefér lool jamono jooju ali radiyallahu anhu ne yal na borom bi ànd ak yéen ba mu ñëwee jëkkër ji yow mu koy nettali nuy jëkkër <laughs> ummu abdillah di ko ko nettali jëkkër ji jëkkër ji ne ko kan ibn al-Khattab gis nga ki nga gis léegi tu jaaru sax ndax mere ko ndax ni mu leen sonal woon kooku du tuub lu dul mbaa mbaamu xattaab di baayam daal di tuub bu mbaamu xattaab baayam tuubee ci lay tuub ndax ni nga xam ne noonu la sori woon ci kéeféer waaye mooy du nekkuloon tout le temps saa bu ñëwee ñooñu naan ko waay yow yow Seydina Usmaan du na ko waay yow Omar bu waay demal toog waay yow démb rek yéeféer nga woon déedéet kon loolu jikko ju ñaaw la kon nag affaire baa ngoongu mooy loolu daa tax ñu bari boo leen waxee ñu naan ñoom jàpp nañ ne loolu benn affaire la mu am beneen que ne mooy beneen barrière boo xamante ne nii mooy ñoo bokk jamono non non non am na ñoo xam ne jàpp nañ ne yu am na voilà mais wàllu yu général am na nitu yàlla général am na boroom xam boo xamante ne mais ñu mel koo xam ne man naa raw sax ñu ñenn ñu doon tudd ci ci njëkk ah am na ñoo xam ne léegi la ñuy dund raw ñu bari ñu doon tudd loolu nag nit ki du ko mën a gën parce que daan ah non jamono ji ñu nekk yow 1443 2000 lan 2021 septembre 2021 waaye yow nga ne am na fi kii koo xamante ne am Imaam An-Nawawi la ci àddina bi lool lool amul waay gars yi waaye yow non jamono ji parce que moom dafa jël mbir mi tënk mayu yàlla ci ab ci ab ci ab jamono loolu nag ci barrière yu mag yi nga xamante ne mooy al-mu'asara bu garaaw la waaye it am na beneen barrière boo xam ne le fekk mooy voilà téere yi ci yi téere yi yiy wax ci euh, euh, karaamaat yi yi nga xam ne mooy jaloore awliya yooyu yéen fa tudd ne nii la ñuy mel nit ki jàpp ne ku melul noonu ni téere bi rek mooy ne yow bokkoo ci looloo taxoon Mawlana Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu boroom boroom sëriñu boroom al Ibriz mooy ta si turandoowu maam Abdou euh, Abdul Aziz si turandoowu marocain chérif marocain boo bële